waaw waaw annahu laa ilaha illa laa ilaha amul benn buur boog illa alladi lu dul ka xamante ne bu ñu war a jaamu ci dëgg amanat moom la gëm banu israil waa banu israil ñi ma doon torturer jàppaloo nan jàpp wa ana taman nag firawna minal muslimin bokk naa tey ci ñu wommat <laughs> ndax daa gis dee ku gis dee xam waaw dee kafa bil mar'i maw'ida doy na ci waaraate bu rëy gis nga ñi yéefér yi dina mag bu ñu gisee deegu taxaw dañuy gëm waaw dañuy gëm waaw waaw te bu keroogee du leen jariñ dara waaw kon mu ne man bokk naa moo tax borom alaana wa qad asayta qablu wa kunta minal muslimin a ah, léegi daal ngay jëw na gëm yow gënaaw ah te nga moyoon li ñuy ba yéeti sa dund nga bokkoon yàqkat yi ci kaw suuf fal yawma nunajjika bi badanika li takuna liman xalfaka aaya tey moom dinañ muccal sa yaram bi di nga dee de waaye sa yaram dama ko fi bàyyi ngir nga nekk ngir ñi ñëw sa gannaaw ilaa yawmiddin mandarga bu rëy buy wan ne kàccoor bu mag képp kuy kàccoor ci kaw suuf di jaay am nga doole am nga alal am nga lu nekk di moy yàlla di rey bi di noot ñi nga xam ne ñooy way ngëm yàlla yi di leen torturer di mel ni yow daal yaay seen borom ñoom ñooy say jaam lu la neex def ci ñoom na la leer ne naa ngi dem leen Égypte jaru ko sax toogal sa sa sa néeg yor sa téléphone ñu wane la moom it Firawna kii li mu amoon ci pyramide yi borom pyramide yeeg yëpp mu ngi nii waaw na la leer ne loo man di def ci mu nii ngay mujje nii ngay mujje waaw li am solo kon mooy gëm yàlla waaw moo tax dafa am yoo xamante ne yooyu nag ñoo ñu gën a waaw yoo xamante ne du ñu gëm mukk lu ñu gis mbagal bi euh, euh, mbugal mu tar mi waaw hal yanzuruna illa an taatiyahum almalaikatu aw yaatiya rabbuk aw yaatiya ba'du ayati rabbik yawma yaati ba'du aayaati rabbika laa yanfa'u nafsan iimaanuhaa lam takun aamanat min qablu aw kasabat fii iimaanihaa xayran qul intaziruu innaa muntaziruun bis bi ñuy gis ci sa mandargay borom yi wane kattanam ak sañ-sañam que ne yawmal qiyaama ngi jege ci agsi na ah, laa yanfa'u nafsan imaanuha du jariñ benn bakkan ngëm yàlla ga muy déclaré keroog bu dee ne bakkan boobu lam takku nekk woon amanat mu gëmoon laata ay mandarga ndax bu ñëwee sa fit wala mu jëfoon ci ngëm yàlla gam doon déclaré yiiw waaw kon lii mooy li nga xamante ne lool la léegi kon lii lépp liñ ci doon wax mooy bu la àddina jay li Sayyid Ibnu Jurayj ji di wax ne ñoom seen ñaan googu borom bi ne leen nangu naa seen ñaan waaye fastaqima loolu mooy wane ne ña nangu ko ci saase mooy nangu na ko ci saase waaye mooy ñu gis la seen ñaan ga mooy da koo nangu waaye mooy ci kanam lay ñëw voilà ndax na leen ne nangu naa seen ñaan waaye nag ci kanam la fastaqima waaw te bu leen topp yoonu ñi nga xamante ne nii eh, ñoom mooy caaxaankat yeeg façon yooyee kon moo la imaam nu juróoy ji ne ñoom seen ñaan feeñu lam tazhar feeñul ijabatuha mooy waxul ne nanguwuñu ko de mooy ca saase la ko yàlla nangu xamal leen ko waaye nag feeñ concrétisation ñu gis ko nii ci biti pal être palpable ci biti lu ñu mën a laal lu dul après quarante ans moo tax nit du yàkkamti moo tax yeneen bay saa saam kon fii du ñu xamal ne euh, bul ne bon euh, man daal qad da'awtu ko waaw non man ñaan na <laughs> waaw kenn ma man daal xaaral ma seeti leneen déedéet bul wax lool <laughs> waaw loolu mooy ak désespéré ak ak daal di jàpp na ah daal jaratu ko waaw <laughs> waaw mu ne fële fa yastahsir inda zalika mooy bi mu ne beneen riwaay la yazaalu bi ismin kon lii masala bi lan mooy dañuy wan mooy booy ñaan àndal ak dalo àndal ak teey àndal ak patience ak muñ te ne mbir mi dogal du yow de te nag booy aji xamaa kon bi yow xamoo wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun borom bi nee na borom bi dëgg dëgg allah mooy ki xam yéen nag dëgg yéen xamu ngeen waaw xamu ngeen yow mii ñaan xam nga lu baax nga yéene sa bopp mais borom bi la bëgg xam na est mu jox la ko léegi en tant que jullit moo gën ci wala mu xaare la ko wala sax du la ko jox fii mais mu dencal la ko ëllëg wala mu fenkal la ci lu toll ni la nga doon ñaan ci musiba goo xam ne na doon naa këpp sa kaw nga daal di fël ko loolu lépp borom bee xam ndax moom allah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun kon nag yustajabu li ahadikum def nangul kenn ci yéen ma lam ya'jal fekk yëkka yàkkamtuwul naan man daal ñaan naa rabbi ya ñaan naa songa daal rabbi ya fanam yastajib lii te lool yi xam nga mooy vraiment bokk na ci suu adab yi gën a rëy di naan waa man ñaan naa yàlla waaw may wa <laughs> ne moom jaam la xamul ne buur borom la euh, nekk di ñaan waaw waaw koo xam ne fa'aalun lima yurid laa yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun aji jëfaakoon lu ko soob kese te jaam yi ku ci nekk ci ñoom des na la laaj la nga doon liggéey waaye borom bi kenn du ko ne lima lu tax waaw wala lu tax ñun mu defe ko nii wala nangam déedéet waaw waaw kon jaam bi day teey day dal moo tax beneen bi mu ne ah yustajabu lil abdi ma lam yad'u bi ismin aw qati'ati rahim maa lam yasta'jil mu yokk ci dañuy nangul jaam bi fekk ja euh, ñaanul bàkkaar niñ ci ñëw aw qati'ati rahim wala doog mbokk maanaam bi yasta'jil fekk yàkkamtiwul ñu ne ko loolu al ah, istijaal mu ne qad da'awtu mooy waa ji danaan qad da'awtu wa qad da'awtu ñaan naa ñaanati falam ara gisuma yastajibu man daal li may ñaan gisuma benn conséquence ci li may benn concrétisation la ma doon ñaan mu am waaw falam ara léegi fa yastahsir <laughs> al istihsar mooy nga désespéré wu comme li Imam An-Nawawi wax waaw ne loolu moom mooy waa ji day mujj baañaan mu ba al inqitaa waaw mooy al inqitaa qaala ahlu lugha yuqaalu hasira wastahsara idha a'ya wa inqata 'an ash-shay' wal muraadu huna annahu yanqati 'an ad-du'a wa minhu qawluhu ta'ala la yastakbiruna an ibadihi an ibadatihi wa la yastahsirun malaaka yi lay wax waaw inna alladhina 'inda rabbika la yastakbiruna an ibadatihi wa la yastahsirun ah, ah, ah, ah. mu ne mu ne inqitaa googu mooy eh, istihsar eh, eh, mooy fa yastahsir mu ne mooy dog gi nga xam ne moom la jaam bi di di dog ci jaamu yàlla waaw di dog ci jaamu yàlla arrêté ñaan ji arrêté oh saay man daal banaa waaw moo tax mu ne loolu mooy ida aya bu dee daa dem ba yokkat désespéré wan qata'ani shay dagoog mbir ma ba waaw laisse laisser tomber mu ne lim jublu fii nag mooy yanqati ani du'a mooy mu bàyyi ñaan bi mu ne ci loolu nag waxu borom bi tabaaraka wa ta'aala yastakbiru an ibaadati no du du inda rabbika mooy walahu man fi samaawaati suratul anbiyaa walahu man fi samaawaati wal ard wa man indahu laa yastakbiruuna an ibaadati an ibaadati wa laa yastahsiruun yusabbihuuna al-layla wan-nahaara laa yafturuun voilà mooy walahu moom la borom bi ñeel man képp ak lépp man fi samaawaati nekk asamaan yi suuf yi wal ard wa man indahu ñene fa moom malaaka la haute assemblée la yastakbiruna naan ibadati ñoom duñu rëy rëylu ci di ñaan seen borom di ko dagaan di ko bàkk ndax ñaan du du du ñaan soxla kese loolu waxoon nañ ko dinañ ci taxawaat léegi ñaan moo taxoon yonent saa doon wax naan laa ilaha illallah ñaan la xam nga laa ilaha laa wax nañ la laa ilaha illallah loolu est ce gis nga ci biir loo xam ne lu leer nañ lu wone ne man maa ngi ñaan yàlla may ma lii déedéet te pourtant ñaan la ko tuddee voilà moo tax ñaan du lool kese la yastakbiruna an ibadati du ñu nekk ñoom dañuy foñu jàpp ne ñoom dépassé nañu wala an ibadati yi ci jaamu seen yàlla seen borom di ko ñaan di ko dagaan wala yastahsirun mooy du ñu arrêté waaw du ñu dog mbir ma yusabbihuna dañuy nekk rek di sàbbaal mu xamal ñu la nga xamante ne mooy ibada googu mooy lan yusabbihuna layla dañuy sàbbaal guddi yi di julli ñii di sàbbaal ñii di leneen ak yu mel noonu wal ak bëccëg yi laa ñu dog kon loolu lu amaam solo la kon lii mooy hadis bi lii lay wax il faut nit ki mu nekk ci daal di ci sax waaw moo tax imaamu Nawawi mu ne laa fa fiihi annahu yanbaghi idaamatu ah, ad-du'a wala yastati al ijaaba mu ne dañ ciy jànge que ne li lii yella te ci jaam bi mooy muy sax bi ci ñaan ci ñaan te tamit du wala yastati al ijaaba du ne ah man daal yéexu jàpp ne daal bon daal gaa nanguwuñ ma daa tax quoi man daal nanguwuluñ ma bon léegi bon je passe à autre chose déedéet waaw ah, loolu bu ko def boo ko defee kontaan loo nga sa noon bi Iblis xam na ne noonu la lay amee déedéet kon loolu lu am am solo la quoi <laughs> waaw kon léegi mu ngi noonu quoi waaw nga xam ne kon lii moo yeneen saa salaam fii dañoo dugalal beneen beneen teggin ci ñaan mooy lan nga baña ne moo man nag ñaan naa lu bari mooy yàkkamti tooba saxal mbaama simbi loolu bokkul ci aadaabul ñaan ah. mooy bokk na ci aadaabul ñaan kon da sax ci sàkku tabul désespéré ci borom bi daal di lay nangul waaw waaw hatta ñi ëppal ci seen bopp ñoom la borom bi naan la taqnatu min rahmatillah waaw te mooy jaam yi ku ci nekk boo nattee sa borom sa digganteeg sa borom xam nga ne mataloo wa maa qadarullah haqqa qadri waaw bu leen désespéré wu min rahmatillah ci yërmande yàlla inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a boroom bi mooy jéggal mbooleem euh, li nga xam ne mooy bàkkaar yi mbooleem seen kon nag bul désespéré lool ci tegginu ñaan la bokk nga sax te bañ a désespéré waaw ba pare nga wane mooy wommatul ni la ko saa sallam jàngale waaye tamit nekk koo xam ne dangay dangay da al al al mooy wommat sa bopp comme ni ñuy takke fas wi di ko wommat waaye wal istislaam nga pare koo xam ne da ngay jébbalu ci li borom bi di dogal te wone sa aajowoo sa borom waaw waaw moo daal imaam al-Haafiz Ibn mu ne ah, ah, wa ah, fi hadha al-hadith min adab ad-du'a mu ne hadith bi am na benn teggin ci tegginu ñaan yu ci ñëw wa huwa annahu kene mooy yulazimu talab waa ji aji ñaan gi daa war a saxti ci ñaan di ñaan wala yay as al ijaba mu bañ a désespéré wu ci di ton di di ñu ton nangul ko waaw lima fi zalika ndax li nekk ci loolu ci jëfam ji min al inqiyaadi ci wommatu wal istislam ak jébbal mbiram yëpp wa izhaar al iftiqaar wane ak soxlam ak aajoom hatta qaala bu ne looloo tax lenn u salafi lenn ci way dawlu yu baax di wax naan ashaddu xashiyatan an uhrima ad-du'a min an uhrima al-ijaba mu ne man li ma gën a ragal mooy li ma gën a tiit samay mbir mooy borom bi xañ ma ma toog ko ñaan te nee na inna alladhina yastakbiruna an ibadati gaa yi nga xam ne ñooy rëy rëy lu ci di ma ñaan waaw di ma jaamu di ma jaare ko ci njaa ñaan goo eh, jaamu yàlla googee di ñaan waaw loolu mu ne loolu laay tiit laa gën a ragal que may ñaan duñ ma nangul waaw ndax loolu ci loxoy yàlla la ne man naa def li ma war en tant que jaam mooy yàlla moo ne ud'uuni ñaan leen ma kanta astajib lakum loolu mbirum la ñun nag suñu en tant que jaam ñu def li ñu wax mooy al imtisaal mooy ñu daal di wommatu daal di defe lim ñu wax te moom ud'uuni la wax yéen samay jaam ñaan leen ma nañ ko ñaan kanta astajib lakum loolu borom bi xam waaw dinaa leen nangul kañ la ñuy nangul ak nangul goog lu muy tekki dëgg-dëgg loolu yeneen saa sam leeralal nañu ko léegi nag man ci ban kaalaa ci nekk loolu allahu alam jaam da ngay wommatu bàyyee say mbir sa borom waaw léegi al imaam al xaafiz rahimahullahu taala mu ne wakaan na mu ngi mel ni boroom xam-xam bi ci salaf yi da moom li mu ci mu ngi ashaara ila hadith ibn Umar li muy ragal noonee mooy day junju hadisu Abdallah ibn Umar radiyallahu anhuma rafa'ahu bu mu yëkkati ba yoneen saasam mu ne man fata man futiha lahu minkum baabu du'a futihat lahu abwaabu rahma yeneen saa salaam ne képp koo xam ne ubbil nañ ko borom bu ubbil na la baa buntu nga dellu si ci moom di ko jaaree ci ñaan bi ko dagaat ndax waxoon nañ la bi ñuy tàmbali ke ñaan li tax ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu yoonal jaamu yàlla yépp julli ba woor ba dem Makka ak yépp ñaan loolu la lay yóbbu mooy nga dellu ci sa boroom saa su ne xam ne yow yaay jaam yaa ayyuhan naas antumul fuqaraa ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamiid loolu la ñaan di incarné te jaamu yàlla yépp loolu lay loolu lay jariñ yéen nit ñi xam leen ne fu ngeen man di toll ak lu ngeen man di am ak lu ngeen man di ñàkk yéen a aajowal seen boroom boroom bi nag mooy ki doylu te mooy ki sant boppam ci lu jiitu bu kenn yaakaar li ngay def jariñ na ko wala wàññi na ko waaw te ñaan ci loolu la la bunt boobu ay al al al xudu nga wàcc sa bopp toroxlu al iftiqaar wane sa aajowoo sa borom te loolu mooy jaam looloo tax borom bi def wa maa xalaqtul jinna wal insa illa liya'budun binduma jinne nit lu dul ngir ñu jaamu ma waaw mooy wane seenu wàcc seenu torox ma kanam xam ne man maa maa am xawla quwwa eh, te ñoom amuñu dara waaw kon nag loolu la mu ne comme mel ni kon xadis boobu lay junju saa salaam ne képp koo xamante ne ubbil nañ ko buntu ñaan de ko ubbil nañ ko buntu yërmande yi mu ne xadis boobu axrajahu yi ci sanad boo xam ne bu woyof la mu ne al imaam al xaakim nag moom soloona ko daal di koy wéral mu ne waaye dafa juum fa wahim waaw mooy du bu wér mais dafa am nag woyof ak nooy gu ci ne hmm? waaw kon nag mu ngi noonee waaw <laughs> waaw moo la mu ne qaala Daawudi al imaam ad-Daawudi sharih bi sharih bokkuñ sharah imaam al-Bukhari rahimahullah mu ne yuxsha ala man xaalaf dinañ ragal ci ki nga xam ne moo wutee li yoneen saa sa mooy di ñaan di désespéré ba pare naan ah qad da'awtu wa lam yustajab li ah, ah an yuhrama al-ijaaba waaw naan man daal ñaan naa kenn mayu ma moo koog moom non bañal ko bañ koo nangul ah, ak li nga xam ne mooy wa maqaama min maqaama min al iddixaar wa takfir intaha mu ne eh, waaye tamit li taxaw mooy ñu dencal ko ëllëg ñaan googu ndax jaamu ak tamit mooy faral gi lay faral ay bàkkaar ndax sa boo moywul bu day désespéré yii dañ koy <laughs> kon nag mu eh, eh, am am solo te jaam bi daa war a xam ne ñaanam kenn du ko nangu waaw te du kenn du ko kenn du ko kenn du ko dàq loolu lañ lay wax hadith sayna Ubaada de Ubaada bi moom lay indi moom lay ñëw di wax voilà moo la imaam al-Hafiz mu ne jiitu woon na ci teelu téere bi ak hadith yu bari yoo xam day tegtal ke naan da'watul la turaddu wa anna imma an tu'jala lahu al-ijaba tudfa anhu min as-su'i wa imma an yudkhara lahu fil akhirah waaw kon nag loolu la mu ne da lool waxoon nañ foofu junjoon nañ ko ne ñaanu aji way ngëm yàlla ji de toute façon kenn du ko delloo soit ñu njëkkal ko wan ko li muy ñaan léegi wala ñu xaare ko léegi nag booyee fii mooy euh, soit léegi wala ñu xaar ba ci balaa faatu mu gis ko walla ñu faral ko ci fa fegal ko ci li nga xam ne mooy ci lu ñaaw lu ko naroon dal lu mel ni lum ñaan lu tolloog loolee wala ñu dencal ko ko ba yawmal qiyaam loo xam ne moo gën bu boobaa wala al axiratu xayrun wa abqa dina xam laa la nekk al axira la la borom bi dencal faw de moo gën lim la li nga xam ne yow mbiru àddina boo waroon ñaanal sa bopp fii waaw kon mu ngi noonu waaw moo tax eh, eh, daal di wax loole wallahu taala aalam kon lii gis nga eh, lu amaam solo ngi lu amaam solo ngi ah wallahu taala alam waaw waaw ah, kon xadiis bi lii léegi nag mu des beneen côté bi voilà loolu dañ ko naroon a mooy waaw parce que dane fekk waa ji mooy riwaay imam Muslim beneen bi rahmatullah alayhi mu ne laa yuzaalu laa yazaalu yustajaabu lil abdi ma lam yad'u bi ismin aw qati'ati rahim voilà côté bi mooy laa yazaalu du deñ yustajaabu ñuy nangu lil abdi ñeel jaam bi fekk nekkul di ñaan li nga xamante ne nii euh, kii la euh, mooy euh, bàkkaar wala loo xamante ne nii qati'atu rahim la loolu mooy dog mbokk loolu mooy lan loolu mooy nit ki jaan bi ak ñaanam dañ koy nangu fekk nekkul koo xamante ne day ñaan loo xam ne bàkkaar la nga ne mais attends parce que xam nga xadis ba la génn xaw ma yaa ngi koy fàttal bi man la ban xadis bimu ne la tad'u ala anfusikum wala tad'u ala awlaadikum wala tad'u ala amwaalikum la tuwaafiqu min allahi saa'atan yusalu fiihaa ataa'an fayustajaab fayastajiibu wala fayastajiiba loo ci wax baax na lakum ñeel leen Seydina Jaabir dana yeneen saa sam bi waaju rëbbee géléemam gi yeneen saa sam ne ku rëbb géléemam noonu mu ne ko dellu delloo ko bu am ak ñun yoo xam dañ koo rëbb bu yoneen saa salam ne bu leen ñaan ci seen kaw bu leen ñaan ci seen kaw doom yi bu leen ñaan ci seen kaw alal ndax damay ragal ngeen dajeeg buntu boo xam ne buntu saa ja jamonoy nangu ñaan boo xam ne borom bi luñ ko ci ñaan mu joxe ñu nangul leen waaw loolu du bàkkaar ñaan sa kaw sa kaw alal ñaan sa kaw ñaan sa kaw doom te pourtant loolu yeneen saa saa nee na bu tombee yàlla di nangu ñaan buntub nangu ñaan bu bi nangu rek waa léegi man loolu nan laa koy dégg ak hadis bii la ne nit ki du deñ waaw laa yazaalu yustajabu lil abdi du deñ ñuy ñaandool jaam bi ma lam bi ismin aw qati'ati rahim ma lam yastajil duñu deñ di nangul jaam bi fekk ñaanul loo xamante ne bàkkaar wala dog mbokk ak tamit fekk nekkul ku yàkkamti parce que bu ma déggee lii hadis bi kon mooy dinañ ko nangul fekk bu defee yii mooy kon duñ ko nangul mbir mi du euh, mafhum bi du lool ñu ne la xam nga ne wallahu taala alam mooy ñaari hadis yi wute nañ li ñuy wax mooy lan bëri muy wax ne bu leen ñaan seen kaw bopp xam nga waa yi ñaan ci kaw boppam ay yàlla naa tos kare ay lii lu ma a dale waay waaw wala di ñaan yàlla doomam waaw yal na bul tekke dara ci kaw suuf bu ma xamoon ne nii la naa la xoj rey la ba nga nekkee liir <laughs> kooku boo seetloo daa am mooy du ñaan boo xam ne daa reer ba suur lekk ba suur kontaan daal di ñaan ñaan yi ak mer moo ko ko yóbbee mooy du ñaan boo xam ne da doon ñaan mooy daa toog dara dalu ko mu conscient dara nekk ku féex kii après ñaan yàlla yàlla teg ko du ñaan boppam moom yàlla na torox walla ñaan doomam li koy dal wala alalam déedéet déedéet mooy ñaan boobu ñaanu désespéré la ko jamonoy mer mais bon yonent saa sax bi ñu xamal ne même loolu noonu bu tombé jamono ji yàlla yi nangu day nangu sa ñaan te bu boobaa di am problème alors que ñaan bii muy wax ne yustajaabu li ahadikum dinañ nangul kenn ci yéen fekk ñaanu loo xamante ne dog mbokk la loolu mooy nit ki buy ñaan day ñaan li mu bëgg li mu bëgg lay lay ñaan waaw borom bi waaw mu bu dee nag dog mbokk ngay ñaan boroom bi loolu du la ko may yàlla sama ak sama mbokk yi waaw waaw sama mbokk yi yal na bu ma leen xam bu ma leen bu ñu ma xamati mu mu ñoo gisati waaw yal na bu ñu daje alaaxira xam nga am na ñoo xamante ne dañoo wéradi noonu la ñuy ñaane buñ meree yow yàlla na bu ma la gis gis laa gis sama butit yi yàlle male waaw alaaxira ngañ jëm sax yàlla bu ma la gis yàlla loolu ay bàkkaar la yoo xamante ne loolu dog mbokk la parce que borom bi bu la boolee dig mbokkoo moo xam li tax waaw wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun yàllaa xam li tax mu jël ñii boole leen ñee boolewu leen te nag danee na boole ne après wa atidal qurba xaq joxal way boo way jegeñaale yi seen xaq ba pare mu ne eh, innamal mu'minuna ikhwa fa aslihu bayna akhawaykum waaw borom bi defee waa Bengladé bi ñii nekk ay Bengali bi ñii nekk ay julit ah eh, bi male ci dëkk Malaisie sénégalais bi portugais bi français bi south africain bi waaye eh, malien bi nangam ak nangam euh, atabaskin bi chirico bi waaye tamit argentin bi ñu nekk ay jullit ñëpp borom bee tax li tax mu boole leen ñoom ñëpp ñu nekk ci communauté yeneen saa sala mu ne yéwénal leen léegi nag lan ngay waxati bi gën a jege mooy ñi nga xam ne ay mbokkoo lañ waaw mbokku deret waaw borom bi boolewuleen pour rien waaw. moo tax arrahim ba keroog ba ko borom bi bëggee wàcce mu ah, mu mu mu jooy ne borom bi eh, damay ragal ñu dog ma mu dëfal ko xanaa doyu la ma jokk képp ku la jokk dog képp ku la dog mu ne eh, ku la ku la dog mu ne gërëm naa waaw kon nag mu ngi noonee loolu yow boo jëlee di ñaan ku dog li yàlla jokk waaw nga xamante ni dañuy dox ci kaw suuf di yàq te ñoom la yonent bi euh, euh, suñu borom doon wax ci suuratu Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di suuratu al-qitaal fa hal asaytum in tawallaytum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum lan na ci teg ulaa'ika alladhiina la'anahumullah fa asammahum wa a'maa absaarahum waaw boo bëggee nag am yu googee summ googeeg um yu googee nga mucc gi looy def afala yatadabbaruna alquran ñëwal ci alquran di ko seetantal looloo lay faj waaw mu ne fa hal asaytum yéen daal mbaadu da ngeen a nekk ngeen ñoo xam ne daal in tawallaytum bees leen joxe ay poste jox leen ay mbir ngeen yor wilaya yi yor am ay mbir ci wàllu alal waaye wàllu pouvoir ngeen utiliser loolu an tufsiru ngeen tàmbale di yàq fil ardi ci kaw suuf wa tuqattu ngeen koy gën a yàq googee di dog arxamakum seen mbokkoo seen mbuumu jurukaay yi leen bool borom bi boole mu ne ulaayka gaa yooyu la joxoñ leen joxoñ bu sori ndax ñaaw bu ñu ñaaw ay jëf alladina laanahumullah ñooy ñi nga xam ne ñoom la yàlla rëbban ah, fa asammahum mu daal leen tëxloo seen nopp yi la def sam as mooy ay dettex ay loo xam ne ay sañ wa ama dootuñ dégg dëgg waaye dootuñ gis wa ama absaaruhum seen bët yi dootuñ gis dëgg yàlla di ko nangu tekkiwul na dañuy silmaxa à vie dootuñ mën a gis mbedd dootuñ mën a gis benn couleur dara déet waaw seen xol yeeg seen yooyu bëtu basira la ñuy leen ñàkk borom bi rëbb leen kon ñooñu mooy booy ñaan dog bokk mooy borom bi bokk nga ci ñu borom bi rëbb parce que yow yaa yi bokk ci gaa yii lool moo tax nag borom bi nag loolu da ko du ci mbaanu lay seetaan nit ki bu gis ko muy am waaye du borom bi dala cee jox abal wala da koo gërëm déedéet yustajabu lil abdi ma lam yad'u bi isma dinañ ne nangul ñaan bi jaam nekkul di ñaan loo xam ne bakkaar la waaw bakkaar waaw borom bi waaw suñu opération de braquage bii nga xam ne moom la ñuy entreprendre à Matam wala à Niodior ay <laughs> ah <laughs> non kese la Eh, saay waa sàcc yi tax ñuy dem ñoo joor saay waa ah, déet <laughs> sàcc yi nag am nañ yaakaar ne bu ñu dégloo lii moom buñ ko dégloo dina tax ñu génn ci càcc <laughs> nag duñ ci <laughs> loolu saa di dem ci yooyu quoi ndax da leen di defar voilà kon hein wala ñoom reefan ak yooyu ah <laughs> ah léegi wala fii ci grand place fii ci Sandaga wala marché Colobane waaw ah, tey moom bëgg nañoo toj te euh, dix boutiques yoo xam ne moom or kese la ñuy jaay waaw neutraliser les alarmes ci yépp waaw borom bi nag tabaraka wa le chef de gang daxaw mais ces cinq acolytes soyez derrière moi hatta ad'u rabbi <laughs> waliyasu billah ba ni may ñaana suñu boroom mu sottal ñu nag suñu braquage bi opération bu garaaw bii nga xam ne ci lañ jëm parce que c'est risqué waaw juróom benn lañ est ñun ñëpp dinañ ñibbisi wala boog dinañ ñibbi suñuy kër wala dinañ euh, mën nañu jàpp wala mën nañu kii de te foofu léeg-léeg nag ça sera neutraliser leen ci lu simple waaye sinon ñun lëbe léegi nañ ñaan yàlla allahumma e sa borom waaw barik lana fi hadhihi al opération ñu bay soo xi caaxaan yo la ñuy barke la ñu lu boxle barke ñulu baax <laughs> waaw borom bi mooy loolu bakkar la moo yow li borom bi ne tere yow nga koy def ba pare di ñaan yàlla yàlla nga ma ci waaw Abu Jahl loolu doon def keroog Badar allahumma aqta'na lirrahim wa atana bima lam na'rif fa ahinhu al-ghada <laughs> bi naan keroog Badar bi mu gisee yëf yi di kii commencé saa yi di wëlbatiku ndax gaa yi waa Quraysh a ngi dee waaw ñu ngi leen di góob comme ni baykat bi alhamdulillah di góobe ak sartom bi mu yor gubu dugub yi nekk ci toolam bi saway eh, Abu Jahl ne day ñaan ya allahumma e sa borom aqta'na lirrahim ki gëna dàqa dog mbokk ci ñun moom dëggante moo ak yoneen saa sam la wax da wan iyasu billah wala yoneen saa sam moom ñu fee indi lu kenn xamul yàlla na ko alak tey suñu borom tontu ne in tastaftihu faqad ja'akumul fath wa in tantahu fa huwa xayrun lakum wa in ta'udu na'ud wa lan tughni ankum fi'atukum shay'an walaw kasurat wa anna allaha ma'al mu'minin waaw ne bu leen di nekk di ñaan borom bu ubbee leen jàppale leen mais yéen ubbeegu gën gi leen di dugal ci diine ñëwoon na ngeen bañ ko mu ngeen arrêté seen kéeféer gi nag moo gën ci seen yéen waaye bu ngeen delluwee siisu dinañ delluwaat niñ leen def badal toroxalaat leen te leer ne seen gàngoor yi ngeen di ak seen armes yeeg seen kàgg yeeg makaak yi du leen jariñ tous même bu dee bari ngeen te xam ne borom bi mooy ànd ak way ngëm yàlla yu dëgg-dëgg waaw kon qati'atu rahim ak isma di ñaan bàkkaar borom bi jigéen sàngam yàlla naa ko xam te duma ko seeg moom wal iyaazu billah ba pare teg ko naan waa rawaan yi la ak yooyu ba pare di ko bàkkoo naan man waaw waaw miis yi ci dëkk bi yëpp xam naa leen yaa man yow yaa ba pare naan loolu lépp dama koo ñaan nag saa course gi laa ko ñaan wala iyaazu billah yow loolu borom bi seetaan la mu am ça ne veut pas borom bi dalaa <laughs> daa barkeel borom bi moo ne sanastadrijuhum min haythu laa ya'lamun te loolu da seetaan waaw dinaa leen jay ba foo xam ne xamuñu ko wa umli ma leen di ndànku inna kaydi ba mu ne leen ciix jàpp leen bu ko baroogee dinañ xam ne sama jàpp lu tar waaw kon nag loolu bàkkaar dinañ nangul jaam bi nekkul koo xam ne day ñaan bàkkaar waaw wala aw qati'ati rahim wala loo xam ne dogoo dogu mbokk la waaw waaw lii yàlla digal wa yaqta'una ma amara allahu bi an yuusal yow loolu mënoo ci nekk ba pare jàpp ne yaa ngi ci dara ñi nga xam ne ñooy dog li yàlla digle ne nañu ko jokk yow nga koy dog ba pare di ko bàkkoo wal iyaadu billah anta majnun yow na ngaa di war a dof wala la dal ana lan képp moo la dal déedéet waaw loolu euh, euh, jaam da koy moytu waaw kon nit ki buy ñaan day ñaan lu baax day ñaan bëgg am dara wala borom bi dimbali ko ci ay noonam waaw parce ñaan yàlla alak say noon loolu sunna la waaw waaw allahumma alayka bi diw ak diw yoleen da doon ñaan borom bi keroog baral bi muy ñaan borom bi in tahlik bu bu alakee bu alkoo mbooloo mi kenn dootu la jaamu mais loolu lan la doon ñaan ngir borom bi allahumma anjiz li ma wa'adtani yàlla yàlla ma jëmmalal li ma digoon mooy ci ma gañe Quraysh noon yi mooy ray de waaw loolu sunna la waaw loolu du qati'atu rahima non moo tax ima du gis nga bu jëli lim doon a sàkk te moo tax ahidul la daxadaa du ñaa du ñaanam la yonent sa la suñu boroom daal di nangu de ñaanu yonentam la nangu waaw al majhul al al jahilul majhul waaw dafa réer nit ñi réere ko <laughs> moom abu jahlin sawaay di ñaan ci boppam te xamu ko kon mooy nit ki day moytu di ñaan mooy yàlla waaw day moytu ah yàlla sama liggéey bii de yàlla na nga ko barkeel alors que liggéey bi liggéey bu xaram la jaaykatu sàngara nga waaw nga ñaan yàlla daal di lay barkeel ci liggéey boobu na nga xam ne lépp loo ci amee istidraaj la ak jay la de waaye du ñaan bu nangu parce que nit ñi ñun dañuy réere ak jay ak may yàlla xam nga saytaane bi ak ay mbokkam iblis bi ñu salte ñooñ nga xam ne dañ naan ah maaman boobu lépp lum la wax di ko gis ni ñu ko doon waxe fan yee mais kooku yàllaa koy jay yàllaa koy seetaan ba ni koy jàppe ci poche du sëy naa Musaa gis nañ sànq ah, yow suñu borom daal jox nga Firawna ak mbooloowam bi taar ak alal ci àddina gi waaye daa mel ni lool ci mooy yàlla lañ ko jëm est-ce que ça veut dire bi da doon nangu li Firawna doon ñaan ak yooyu xam nga da doon ñaan mu mu mu'minu Firawna <laughs> Firawna doon ñaan di ah loo foog <laughs> waaw da doon ñaan waaye ñaani Firawna yooyu xam nga ne illaa fii tabaab la <laughs> waaw moom jariñu tus waaw moom ñaanu dara ñaanam jariwuloo tus moom waaw kon nag loolu lu am am solo la waaw ah. ah wal iyaazu billah kon loolu loo ci am rek xamal ne eh, dañoo nekk ñoo xamante ne ak jay la ku la yàllay jay waaye du dalaa nangul waaye yàllay nangu mu am barke ànd ak xéewal ngir boroom mooy li nga xamante ne nii wëlif na yi bokk ci mooy yàlla dogoog mbokk yooyu jaam bi da koy moytu di ko ñaan ak lu sa xol-xol tàgg tàgg bul ñaan ñaan yoo xam ne dog mbokk la bul ñaan ñaan yoo xam ne bàkkaar la waaw yàlla alalu diw mais laa bëggoon waaw alalu soxor i ñaan yooyu waaw mu mujj ñàkk sama wucc boog peccor bi doomam yi bu tekkee ci dëkk bi yàlla ay waay waay lu may lu may lu may lu may tekkee ci dëkk bi yàlla lépp lu muy yóotu yàlla na bu ma ko am moo tax gaayo yooyu seetlu leen bu ñu moywul la ma doon wax rek gaa ñooñu ñuy ñaan yàlla ñoom gone googee mooy mujj mag mag yor ko doomi boppam jariñuñ ko tus wal iyaadu billah waaw bu doon dërëm see réer bu doon galaas seey wal iyaadu billah waaye borom bi lool la waaw waaw innal xasuuda moom laa yasuudu waaw aji kañaatoon du du du du nekk sang mukk waaw koo ko na ne day damay añaane après ay mbiramay baax waaye kamuroon añaane boo mayul moo koy defaral ay mbiram ëllëg te ñenn ñi malgré loolu ñi gën a feebar lool du leen téye de soit dañu koy gën a liggéey ngir mu leen di gën a jox waaw gis naa ne mu ngi may jox waaw loolu baax na waaye mu ngi jox ñeneen ñu liggéey la ngir nga bàyyi di jox ñeneen ngir di ko jox moom te xoolal ma loolu rek wal iyaazu billah seen yooyu kasara lay doon ci seen kaw wal iyaazu billah kon nag ñaan li nga xam ne mooy bàkkaar ak dog mbokk yiñ doon wax sànq voilà sama mbokk yi nangam ak nangam déedéet yow li nga toog di leen ñaanal lu baaxul doo ñaan yàlla bu lu baax ah yàlla yàlla nga yëwénal ñu yëwénal suñuy xol yëwénal suñuy xolu mbokk yàlla na nga yëwénal suñu diggante suñu mbokk yi loolu junul imagine yàlla nangul la ñaanu nga yëwénal te jaamu yàlla la mu yëwénal sa diggante ak sa mbokk yi nga am da nga am problème ak ñoom loolu gënul nga naan yàlla leen yàlla la te buñ alkoo nga yow yow yow muy tuuti parce que sa der la rek yéen a bokk der bi ah waaw boo fi sa doomu mbokk sa doomu mag wala sa doomu kii yooyu mu nekk wala yu mel noonu euh, mu nekk sàcc bu nekkee sàcc lan la ñuy wax a ah, waaw waaw kii waa ki sàcc bi kay la sëtu diw la te yow bu nee sëtu diw ndekk ka muy tudd mooy sa bàyyi yow <laughs> loolu rafet na waaw ba pare nga def bàkkaar bii yonent saa saam di tere parce que bi ne fekk nekkul euh, dinañ nangul kenn ci yéen fekk ñaanul bàkkaar ak wala dog bokk loolu ci biir lay wane waale mooy ñaar yi di ko ñaan dañ koo xaraamal dafa xaraam dafa xaraam kon nag mu ngi noonu ak li nga xam ne mooy ëppal ak yàkkamti kon ci kaw noonu insha allah ñu yem nii bii di ñëw insha allah ñu gis xadiisu Seydina Abu Umaama léegi xadiis Seydina Abu Ubaada bi fay moo ko naree fàtte bu ñëwee foofu